waaye nag waxoon naa la suñu jamono jii da gis xalifa général boo xamante ne lam daal waaw suñu jamono ji ngay dund ay nit ñoo xam ne moom la ñuy wax moo du moom la ñuy wax nii ana lan la ñuy wax lu dul nii ñoo xam dañ naan ay kilifa lañ diine bu ñuy wax diine ñoom la ñuy woo conférence ñoom la ñuy woo rajo yi ñoom lañ fa teg ñu ne ñoom ñooy wax diine yi wala ñooy def waxtaanu diine yi te ay lam daal lañu ay lam daalañu li ñu tanee gaa yi mooy dégg nañ arab tuuti man nañ koo firi mais ci wàllu xam-xamu diine ay lam daalañu waaw mooy moo monsieur n'importe ci sorewuñu arab bi mu xam tuuti kese la ko tamee mais bu dee dugg ci xam-xam bi ñoo ma ci yam képp waaw lu mu ubbiwul téem téere bi du ko xam moo tax imam Shafi'i nag ne sama xam-xam dafa ànd ak man fu ma mën di fuy xal bi sama xol wi'a'un lahu mooy waxane mooy li nga xamante ni moom mooy takk sama xam-xam mooy coffre-fort bi sama xam-xam ne mooy sama xol la te sama xol fu ma jëm mu ngi man laa batnu sunduuqi déet li nga xam ne mooy ay biiru waxane ay kii ay ay valise ay maal ay gaal yoo xam ne ay bibliothèque ak moo xam yoo xam ne ay téléphone léegi ndax téléphone yi day nekk bibliothèque léegi waaw wala ay ay ay ay ay fichier yu mel noonu wala ay CD wala ay cassette dool sama xam-xam newul foofu waaye sama xol la moo tax fu ma mën di nekk bu ma nee ci kër gi xam-xam baa ngi man ma nekk ci marché bi xam-xam baa ngi man loolu moo fi ma sa ne te yonent bale saa saam loolu la doon def gis nga <laughs> boo ma nee kooku moo yonent bale sa sa quand même ah ay yow saa borom bi du ko xalal yow xaalis bii du du du la jeexe day wax ba pare tontu waa ji mu ne ko war waxaatal waa ji waxaat ne ko loo wax waa ji waxaat ko mu tegal ko ci ne ba mu des det ba mu des bor Jibril moo ko wax léegi waaye waaye ma ne la mais déggoo imaamu Shafi'i la la te imaam yëpp loolu dañ doon toog ñu leen di laaj suuf que lu ñu xam la ñuy tontu lu ñu xamul duñ ko tontu loolu la ñuy wax waxuñu leneen sauf que yow bu dee ne yow quatre-vingt-dix-neuf bi kii yëpp xamoo leen nii sa yow mooy yow amoo xam-xam. te laaj yi dul ay laaj yu compliqué comme li ma wax léegi damay julli sa damay ñëw bay julli fàttali ko ne sama xar kanam raxasuma ko woon bi sa waay kooku moom waa <laughs> ah, xam nga ne waa jooju xamul waay ah en tout cas moom du xam-xam boobu la xam waaw man na xam nag beneen xam-xam boo xam ne ci diine boo xam ne kale na ci amaana mais bii moom ci dayamaa yi nga xamante ne nii ñiy dooru dugg daara ji sax war nañ ko xam xamu ci dara loolu kese la <laughs> kon yeneen may sa sam li doon wax mooy kon bokk na ci sunna nit ki bu jàngalee mu am ay laaj waru la bañ nit ñi di ko laaj waaw dëgg la am na ñoo xam ne ñu bari ci salaf yi dañ doon bañ laaj yu bari xanaa yeneen may sa sam ci boppam euh, suñu boroom euh, di gis nañ fi hadith bi ma euh, bi mu naan ci aj gi bi mu ne yéen nit ñi doo hadith boo wax nañ leen nañ ci ñëwaat duñ ci yàgg moo tax yàgguñu ci woon borom bi daal digal na leen aj aj leen farataal na ci leen aj aj leen am ku naan ko afi kulli am ndax at mu ne yeneen tubaab yi saa saa am ko am mu ne ko bu ma ne mu nekk mu nekk farata mu nekkoon farata ngeen ko man bàyyi leen maa ngi leen bàyyi moo tax da leen doon tere laaj yu bari wa kaana yakrahu su'aal qiila wa qaal wa kasratu su'aal waaw yeneen tubaab yi saa saa bañ bari laaj mais mooy bari laaj rek mooy laaj yoo xam ne amul njariñ loolu laaj yoo xamante ne nii du laaj yi nga xam ne ñooy yi am solo yooyu la doon bañ mais ku ñëw laaj laaj boo xam ne ci wàllu diine ah kay du loolu lañ doon tere saxaaba yi radiyallahu anhu ba mu war a Seydina Anas ne dañ doon bëgg radiyallahu anhu benn kaw kaw bu am xel jóge ci kaw gi ñëw laaj yonent lay saa saa ñuy dégg waaw kon loolu moo fi ma sene <laughs> waaw moo tax ngay gis fépp duggal ci ci ci ci internet bi suyuux yi jàngale fu nekk en Turquie ah Madinatul Munawwara Makka Misra fépp Maroc fépp ah Tunis fépp ngir xool addina bi wëral suyux yi joxe ay ay cours ay ay ay ay dar ay durus rahmatullah alayhi yàlla leen borom bi fay ta ta ta te yàgg leen a dëgëral hafizahumullah ah léegi ñooñu nga gis ñu bu ñu paree ñu bari bu ñu paree da ngay gis nit ñi di laaj seeni laaj ya fadilatal imam ya fadilata shaykhana bu paree de moom ci boppam moo koy def loo xam ne buñ paree day am partie boo xam ne ngir laaj la bu amee ay laaj xayrul bu amul ñu tëj bi dem seen yoon mais ne kenn du ma laaj ah waaw mais bu dee xamoo grawul dëgg nga bañ façon laaj bari parce que bon euh, laaj bu ne mooy naan xaw ma waaw boo xamee nag nga te yàlla sax jeex na yonent bi sallallahu alayhi <laughs> bi nga xam ne ci la wax lool fa qaala waa fa qaama rajul am benn waay jóg kon mu ngi ci minbar bi wax leen li gën ci jihaad yi ne ci jëf yi mooy jihaad ci yoonu yàlla ak ngëm yàlla ñooy gën ci jëf yi afdalul amal fa benn waay bu jóg hmm? ne am na beneen tontu sànq li ñu wax que ni afdalul amal mooy yàlla mooy eh, ndax mooy jihaad boo xam ne ngëm yàlla nekk ci gannaaw sinon am na ñoo xam dañuy jihaad di kër këri mais ci yoonu leneen gisoon nañ fa di sayna Abu Musa al-Ash'ari ar-rajulu yuqatilu hamiya wa yuqatilu shuja'a wa yuqatilu li yura makana ha fa ayyu fa ayyuhum fa ayyu dhalika fi sabilillah qala man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah loolu gisoon nañ ko mu ne ñoneent way sasam dañ koo laaj su ila dañ koo laaj ne ko benn waaye ngi de day xare Euh, parce que fii la bokk dañ leen a laal ñoom ñoom séeréer si dañ leen a laal ñoom tubaab yi ñoom les blancs wala ñun noirs yi keroog on a dit que y a un policier qui a tué un noir kon ñun on va tuer on va essayer on manifeste on nangam ak nangam te bu ñu nee woon c'est un policier qui a tué un blanc suñu yoon newu ci bu ñu nee un policier qui a tué un arabe suñu yoon newu ci kooku bu jógee di kii bañ faat ko ci loolu moom de toute façon xam nga ne loolu yàlla yàlla taxul moom race bi mu bokk a taxoon muy muy yëngu waaw te lii rek ta fees suñu biir wala iyaazu billah waaw suñu lépp xoolal France moom c'est le pays le plus communautariste du monde waaw duñu ko nangu ci institution yi mais seetal ku nekk yahuud yi am nañ seeni affaire bopp le CRIF ak gaa yooyu nga xam ne seen affaire bopp kese la seeni école bopp seeni nangami bopp ah ah naka noonu gaa yi ñeneen nag foofu dem catholique am na ñi mooy ku nekk comportement yi ci biti buñ génn loolu la ñëpp di doxal daanaka ñenn ñi ñi ci tane sax mooy tubaab yi nga xam ne ñoom ay affaire lañu mooy ci côté euh, euh, euh, l'esprit français wala ay bokk communauté faire communauté ñooñu li ñuy yées yées yées côté boobu ñoo tane ñu bari <laughs> waaw ñoom bu dee dañoo laal kenn koo xam ne ñoom duñu xool couleur bi léeg-léeg am na nag. mais da leen di naqari parce que voilà c'est c'est un humain c'est un nangam mais boo seetee ñeneen ñëpp boo seetee euh, euh, euh, association juive yi bu bu ñu yëngoo mooy daa am yahud boo xam ne ab juif boo xam ne moom lañ agressé waaye it waa ñoom itam kenn ëpp ñàkku leen fulla ginu leen a ñàkk fulla xaw ma lan de associations noires de France man xaw ma loolu sax man la mën a nekk <laughs> moo tax moo la ba pare la France boo pays bi gën a communautarisme sur terre te duñu ko waaw mooy ay ay ay ay ay groupe yi nit ñoo fi daje même bu leen ñoom ñépp ñu ngi yor ka carte d'identité waaye ku ci nekk ak sa sa bopp waaw am na nag loo xam ne moo leen boole société soci sécurité sociale ak li nga xamante ne yooyu ak yu affaire yoo xamante ne yooyu moo leen boole sinon ku ci nekk boo génnee ci loolu te loolu rek du lu bon à cent pour cent li bon à cent pour cent mooy yow bu ñuy laal keneen ci fekk bokkul ak yow sa couleur sa loolu mooy li garaaw waaw loolu mooy li garaaw mais kantaa ñi ñi niroo di ànd loolu moom kan moo ko mën a tere moo tax seen loi yi caaxaan yi naan walla la république fii y de communauté dañuy wax lu leen neex waaw loolu laa y a une communauté la communauté nationale du dëgg ñoom ci seen bopp xam nañ ne kenn du dem ne communauté juive bi bu dañoo am ñoom am duñu communauté ak yi ñuy def te xam ne bokkuñu ko kenn ci dëkk bi kenn du ko kaas waaye bu dee jullit nga moom yooyu mën nañ cee dugg di ci defi loi di ci defi débat ku nekk parce que amuñu full ñun loolu kese la voilà kon mooy loolu noonu nga xam ne <laughs> ñoo xam ne dañuy xare ngir loolu boo ñoom fañ bokk kese waa mooy association de kii xam ne ñoom recensé agression yi ñu defi noir kese waaw foo leen gis ñuy protester ka wax ak kii mooy am noir lañ laal waaw. mais bu dee blanc la lañ ci même condition yi ñu agressé blanc yoon newu ci wala iyaazu billah wala buñ ciy wax sax da gis ne waa ji il dese na sincère ci affaire bi dafa ñàkk rek bañ kee bañ a wax parce que bon dina xaw a ñàng quand même waaw le fait que waxu ci parce que ab juif la ñu laal waxul parce que ñoom association noire lañ bon buñ leen dékkee micro yi dinañ wane ci biti ne voilà on condamne au kii voilà contre le racisme l'antisémitisme et le rejet de <laughs> la waaja waxoon <laughs> seen président bu fa woon <laughs> ne composez jamais avec l'antisémitisme le racisme et le rejet de l'autre et le rejet de l'autre président bu génn àddina Chirac aw Chiracani saa ma déggee turam rek damay fàttali xadiis boobu taw direct hadith boobu <laughs> mooy hadith liñ gisoon midam midam liñ doon tudd ci data bi weesu bu sëy naa Abu Hurayra bi keroog Xaybar bi mu naan Xaybar eh, waa ji nga xam ne benn xeecteur bi sax mun a air moo ko dal rek bi yonent bay saa saa waxee lool ne kii mbàjj bi mu jëloon te daal di wuñ koy euh, séddaleeguñ ko ci mitin <laughs> mu sawara am denn waaye bu jóg nga yë ne yonentu way saasaam mooy génn ne dàll am mar boo xam ne dàll boo xam ne moom la jëloon ne yonentu way yonentu way saasaam ne shirakun aw shirakaani min mbar wala ñaari mbar ci sa wara saa ma léegi shirak rek damay fàttali Chirac boobu quoi mooy le président Chirac voilà boo doon wax loolu ne composez jamais avec l'antisémitisme le racisme wala rejet de l'autre <laughs> voilà <laughs> léegi kon nag jàll <laughs> ne saa yow comédien nga ah. man non ma ne comédien ah saa yow ngay imité Chirac ni man ah, non damaa wax li mu waxee rek laa ko déggee mu koy wax keroog bi muy waaj a pouvoir bi mu jeexalee bañ fal Sarkozy ak yooyu discours bi mujjee def loolu la na ci discours am tam waqad maata Siraak Siraak faatu na léegi kon euh, euh, kii kon kon waa ji jóg li ñu mooy jihaad yoo xam ne am na ñoo xam ne seen jihaad du jihaadu dara Seydina Abu Muusaa mu ne yonent saa saa voilà gaa yi eh, eh, nit ki lay jihaad parce que fii la bokkoo xam nga ah, dañ koo laal parce que ñoom ñooy diw waaye dañ koo laal li yuraa makaara day xare ngir ñu gis ne saa daal c'est zéro c'est zéro. c'est un guerrier de ab ab pas pas héros ah yéen ma la <laughs> waxuma waxuma <laughs> Zoro Zoro moom ne guerrier boobu nga xam ne ab épée la doon yor <laughs> di faagaagal gaa yi ah. saa yow Zoro loolu gaa léegi saa yow si biski dee ko renouveler waaw waaw moo taxit ma ma leen koy leeral rek fay loolu bu yàgg yàgg loolu moom loolu ko de la woon. waaw laa doon gis zoro saway muy dee dóor benn zedd <laughs> zoro di wan ne gar guerrier la wala naan muy di jaay benn zoro quoi mooy benn <laughs> <laughs> kon mu noonu léegi nag kon mu ne li ñu wax kon am ñoo xam ne loolu moo tax ñuy xare kan moo nekk ci yoonu yàlla mu nekk xare daal ngir kàddug yàlla di kaw kooku moo nekk ci yoonu yàlla waaw kon moo tax yonent waaye saa salaam kon jihaad googu nga xam ne mooy génn mooy beneen tontu bi am euh, mooy euh, jihaad bi loolu ñu doon wax ni ñu waxoon sànk kene mooy li gën ci jëf yi a jihaad ci yoonu yàlla ak ngëm yàlla ngay ànd ak moom ñooy li gën ci jëf yi mooy loolu mooy ginnaaw julli ndax julli dañ koo xam léegi bu leen waxee ne li gën ci kii mooy gin mooy bokk na ginnaaw julli mooy bi voilà <laughs> voilà loolu it beneen façon tontu la léegi nag waa ji jóg fa qaala rajul fa qaama rajul benn waa ji jóg fa qaala mu ne ya rasulallah ni arayta mais nag waaye saa saam imaginer hein imaginer yonent bi saa salaam jàppal rek xoolal in qutiltu fi sabilillah bu ñu faatee ci yoonu yàlla mais loolu tukaffiru anni xataayaay mais loolu yonent bi saa samay bàkkaar yonent way saa saam ne ko ah kay wax ko nag condition yi yi tax nga am loolu mu faral la say bàkkaar mu ko mooy nga xare saabir nga nekk ko muñ te yàlla tax muhtasib di yaakaar te muñ goo gële borom bi fay la ci am ci ngërëmu muqbilun wane gannaaw ndax fi alfiraaru yawmu zahf nañ ko gis daw bésu xare loolu ci kabaa'ir yi la bokk ci bakkaar yi nga xam ne day naq boroom safara bu dul da dem ngir gën a kii ñëwaat wala jóge ci bërëb ci mbooloo dem ci mbooloo ngir foofoo gën a baax waaye wane gannaaw noon yi loolu ci bokk na ci kabaa'ir yi waaw moo tax mu ne muqbil ghayru mudbir leeral ko xam nga képp ko ku jëmmalul moom gannaaw nga wane mu leeral ko te nekkoo wane gannaaw wane sa doq di daw waaw boo defee loolu moom li nga laaj loolu mën naa ne dalay faral say bàkkaar léegi nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam summa qaala mu ne mu ne kayfa qulta mu waxaat waa ji que wax yu ñëw na mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam lii wax mooy àtte bi lii la mais sauf que sëy suñu borom yónni Seydina Jibril mu ko ci benn mbir ne ko mu la ko mu laajaat loolu dañ ciy gis ne nit ki bu doon tontu. am ku laaj ku ko laaj ala mu tontu mu dem ba ci biir affaire bi gis ne masala bi li mu tontoo baax na mais des na loo xam ne ngir mu gën koo leeral man na koo wax ne ko waxaatal li nga laaj la man nga renouveler sa laaj bi ma dégg mu waxaat mu ne waaw kay loolu la waaye ak lii sànq dama koo fàtte woon wala mu ngi dóor a ñëw sama xel bu dee ne lu mu fàtte woon la waaw. fii nag yonent bay sa sam Seydina Jibril alayhi salaam moom bu kiiwee moo koy ñëw yokkal ko ci ne nag sa àtte bu bees sa borom lii la mooy lan bi mu ko laajaatee waa ji laajaat ko même laaj bi yonent bay sa sam waxaat ko li mu ko wax ne ko nag illa day naa ba mu des det ba mu des bor mooy bu dee da yor bor moom nga xare def yii yépp loolu moom effacé sa bàkkaar yi parce que ah loolu <coughs> Allah ndax boru nit ki nag noo koy def aqu jaam yi la moo tax loolu <coughs> imaamu Nawawi rahimahullahu taala bi muy shara xadiis bi mu ne <laughs> mu ne tudd gi xam ne nag moom la yonent bi alayhi salaam ne illa dayna ba mu des day det fa inna Jibril li daalik Jibril salaam moo ma ko mu ne loolu bokk na lañ ciy jànge mooy takfiiru xataayaahu kull kulliha illaa xuquuqal aadamiyiin waaw mooy far gi nga xam ne moom lay far bakkaar gi yépp bu jaam bi nga xam ne daa jihaat ci du yoonu yàlla respecté yi dëgmal dawul wanewul gannaaw muñ te yàlla tax di xaar borom bi fay ko kookee ba mu des gët mu ne loolu lan lay wane day wane ne loolu daa tudd det waaye mooy bépp àq boo xam ne àq doomu aadama la loolu day tax yow lañuy ñuy ci jihaad boo ko defee boo faatoo ci toolu xare doo ko doo ko jotagul foog loolu réparé wuñu waaw mu ne mooy illa xuquqal aadamiyin mam des àq moom doomu aadama yi ni yow yi nga xam ne dañ koo jëloon yooyu moom jihaad kese nga xam ne li mu laaj muñ yaakaar fay ga ca yàlla dëgmal wane woo gannaaw ñu faat la loolu ngir mu far say bàkkaar bu mën a nekk lu dul aqu doomu aadama yoroo boo ko yoree moom loolu du ko far waaw mu ne wa innama yaktuunu takfiruha bi hadhihi shurut al mazkura bi hadhihi shuruti al mazkura te ni ñuy pare bàkkaaram mooy charte yi yonent bay saa sam tudd fi yëpp day mat waaw mooy ñu faat waa ji sabiran mu muñ muhtasiban di yaakaar fay ba ca yàlla muqbilan wane ga euh, dëgmal ghayra mudbir te wanewul ginnaaw waaw loolu allahu akbar kon lool dañ ciy gis ne kon kon aqu mu ne illa day na teg ci moom imaamu Nawawi fa fiihi tanbihun ala jami' huquqil aadamiyyin waaw mu ne waxu yonent bi alayhi salaatu wa salaam wa amma qawluhu sallallahu illa dayna ba mu def det loolu fiihi tanbih yonent bi alayhi salaatu yeete ne lan ala jamii xuquqil aadamiyin det la tudd kon waxam jooju yorente ma saa saam ne det mooy da ciy bàyyiloo xel yeete ci mbooleem ak doomu aadama yi park que rek ak doomu aadama la voilà loolu mooy tëj ba yow mënoo am lii mooy beneen ak bépp boo xamante ne nii det dinu ko nekk lu ndaw ah. waaw beneen ak ak tuur deretu nit ci maali foro loolu ginu la féete suuf li nga xam ne mooy bor waaw <laughs> ginu koo féete suuf waaw te tamit dañ ciy xame ne <laughs> eh, yéene loo yéenewul doo ko ci am parce que kii bu nekkul sabir muhtasib tey yaakaar eh, fay ga ca yàlla du ko am kon illa day na loolu lëkkaaleema bunt bi nga xam ne eh, tere tooñ ak delloo tooñaange yi mooy tooñaange nga mooy xam nga det du tooñ bor moo tax Eh, al imaam at-Turbashti rahmatullah alayhi mu ne comme ni ko al imaam kii indi eh, al Mubarakfuri ci Tuhfatul Ahwazi mu ne araada bi dayni huna maa yata'allaqu bi zimmatihi min huquuqi al-muslimiin id laysa ad-daa'in ahaqqu eh, bil-wa'iidi wal-mutaalaba minhu min al-jaani wal-ghaasib wal-khaa'ini was-saariq mu ne nag yonent bi alayhi salaam bu tuddee det bor mooy day mooy li Imaamu yi wax léegi lay lay waxaat mooy li nga xam ne moo lëkkaloo di dimmate ci loo xam la ne ci loo xam ne àqu way ngëm yàlla yi yoo jullit ñi la yor ndax kat ki nga xam ne daa yoral nit det ab bor nekkul moom moo gën a euh, ta nangu koo fay fayu ko kooku nekkul moo gën a yeey ci ñu euh, ci tëkku ak digee ak ñu koy nangu ñu koy digle ngir mu joxe ko ci ki nga xam ne crime la def comme ki rey nit wala ci tuur deretu nit ak ki nga xam ne al-ghaasib ci këpp alalu jëw dem waaw wal xaayit ak waraatikat bi wa saariq ak sàcc bi mooy lam sàcc da koy delloo te comme que foofu comme niñ gisoon xadiis yi manoo faa yor matériel booy delloo sa yu baax li ñuy jël di ko jox di ko jox gaa yi mu ngi noonu le <laughs> waaw kon nag mu ngi noonu moo tax am ci euh, ñenn ñi ne mooy bu dee bor boo xamante ne nii waa ji amul woon yéene fay ko voilà parce que ki nga xam ne daa am yéene moo tax euh, sayyidatu kan sax naa yonent bay saa saa sayyidatu Zaynab radiyallahu anha hein hein moom la foog naa comme ni ko Imaam An-Nasaa'i yu solo rahimahullahu taala da doon euh, daa bari woon lu mu doon contracté ay dette gaa yi di ko ci wax mu wax na ne yonent way saasaam la dégg mooy bon nan ko yow sa bor yu bari wóoru la ak yu mel noonu mu ne ma yonent way saasaam nee na képp koo xam ne dafa contracté det dafa am bor boo xam ne ba mu koy jël am na fas na yéene fay ko borom bi dina ko fayal imaamu Nasaa'i moo ko solo sayyidatu Zaynab la radiyallahu taala anha soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi dina ko jooxeel dina ko fayal waaw mais nag képp koo xamante ne nii yow dafa am bor di jël ay bor amul yéene fay ko ay ah ko day wax rek ñeme yàlla la def te ba mu koy leb ah, waaw kooku moom mooy ki problème kon mooy moo tax ñu ne fii bu dee bor boo xam ne waa ji fës yéenewu ko woon a fay waaw mais même avec ça sax mooy il faut ñu fay ko ah. waaw même avec ça yonent bay saa saam dafa wax bor te dafa joyal dëgg la bu ko fës yéenewuloon fay borom bi dina def bu dee fas yéwoon na koo fay borom bi insha allahu taala dina def comme li mu wax koo xam ne ci njabootam dinañ fexe fay ko ba moom après loolu du ko tëj comme waxoon na nga xam ne Seyna Jaabir bi di ne Seyna Abu Qataada mii la woon ah comme la ko waxee woon waaye ak yi nga xam ne yonent bi saa saam ku gaañu danaan est que am na bor bu ñu nee am na bor mu ne jullee leen ko bu amul bor mu door koo jullee bu amee bu amul bor mu door koo jullee benn bés. mu ne mu wax lool benn waay génn àddina mu laaj laajte ñu ne daa am bor mu ne jullee leen ko Seydina Abu Qatada neen affaire bi touché ma ne yonent bay saa saam gàddu naa ko yonent bay saa saam jullee ko mu ne saa bu ma dajeeg moom mu ne ma ana a Abu Qatada ndax fay nga bor la ma naan ko déedéet bu bés bi ma nee ko fay dajeeg moom mu wax ma ne ko fay na mu ne al ana barudat julda jildat léegi la deram di door a sedd waaw gis nga ko kon yow day tega tembe borom bi nag insha allah bu dee koo xam ne fas yéene woon na koo fay dina def ci njabootam wala way defal yàlla boo xam ne day ñëw laaj bor yi waa ji am mu fay ko te yàlla tax waaw nga xam ne kook yàllaa ko yónni ngir mu def loolu le kon nag mu ngi noonu le kon loolu mooy àqu jaam yi manu la nekk ci saw loos defal jaamu yàlla ji gën ci kaw suuf loolu teggiwul àqu jaam yi te boo leen ko fayul rawati rawatina ki nga xam ne moom bor bi daa fas yéene bañ koo fay kooku ci tooñaan waaw gun mooy lëkkaaleeg suñu bunt bi waaye bu dee ñi nga xam ne sax waa ji bëggoon na koo fay waaye ay njabootam nekk gannaawam bañ koo fay naan suñu kër yi comme li ñu waxoon no kër gi boo rek fi ne te buñ ko jaayee fan la ñuy ci ngir fay boy paa bi wala meer bi bu boobaa ñun fan la ñuy dëkk alors que loolu loolu mooy ne loolu noonu ñoom loolu ñu jëf ñoom le fait que ñu téye loolu loolu ak tooñaange la ci seen kaw ñoom waaw waaw seen baay nag bu doon ne yaroon na leen ci diine yooyu loolu du ko ci dara li borom bi dina soit mu ut koo xam ne moo koy fay ku bokkul ci ñoom wala mu yee kenn ci ñoom mu dem ba ci biir ah wala ñoom ñëpp ñu delluwaat wala borom bi ci boppam yawmal qiyam mu daal taxaw daal di fay gaa yële ñi nga xam ne ñoom la waa ji yore loon waaw euh, bu ko defee mu daal di euh, yóbbu waa ji ci yërmandeem loolu yi am na ñoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngal nañu ne borom bi noonu lay def ci ñooñu. waaye loolu lépp lu mu ci giman du doon mooy bor boo xam ne fayoo ko ba génn àddina defal jaamu yàlla bi gën boo mën a def du deñ di nekk ci sa zimma sawloos te nag bu dee ne yow da ngaa amoon yéene ñàkk koo fay doo ko fay tooñaange la goo xam ne du du teggee ko ci yow bu dee ne amoon nga fas yéene ña nekk sa gannaaw ñu ko loolu tooñaange la ci seen kaw te dañ ko war a delloo waaw léegi nag bor lu tudd comme li ñoom al imaamu Nawawi wax waaye mooy lépp ci dugg waaw lépp luy àq doomu aadama rek nit ki say jaamu yàlla yoo def loolu rek du la ci génn lu tax ñu ne effacé na yële déedéet waaw dëgg la am na bàkkaar yoo xam ne boo ko defee euh, joboo euh, jaamu am na jaamu yàlla yoo xam ne moom da koy teggi waaw day day day day far bàkkaar yi waaw te loolu moom la kii waxoon euh, ci feewu suuratul kii suuratul maayida ma naan suuratul maa'ida suuratu sayyidina Hud alayhi salaatu wa salaam bi bi non suuratul Hijri fin wu suuratul Hijri la woon waaw bi suñu boroom ne non suuratul Hijri bi may wax ni bi muy wax ne suuratu Hud la jeexital suuratu Hud suñu innal innal hasanaati yuzhibna sayyi'aat zaalika zikraa liz-zaakiriin waaw. Eh, suñu borom tabaaraka wa ta'aala ne eh, eh, mooy aqimi salaata wa aqimi salaata li tarafi kii wa aqimi salaata tarafay nahaari wa zulafan min al-layli innal hasanaati waaw loolu la ko wax innal hasanaati yuzhibna as-sayyi'aat dhaalika dhikraa lidh-dhaakiriin waaw suuratu fin suuratu Huud la waaw fin fin suuratu Huud voilà léegi bi nga xamante ne nii loolu mooy. Euh, dëgg la liy wane ni am na bàkkaar yoo xam ne moom da nga koy def da koy def da nga koy def ba pare euh, boo defee lu baax mooy faase ko waaw mooy waaja rek waxoon nañ la ko waaja euh, fóonoon ndaw sa ñëw yonent bay saa saam ñëw ne ko ndax julli nga ñun mu ne waaw mu ne ko mu wax ko lii ne ko demal waaw innal xasanaati yuzhibna sayyi'aat mais bu dee àqu nit la mais yow mënoo ñëw sàcc alalu jàmbur ba pare toog fee naan man tuub naa noo da koy delloo boo fi deewee lool il faut ñu delloo waaw ñi nga xam ne ñoo nekk sa gannaaw ñi nekk sa gannaaw moom foog ñu taxaw la ci loolu te nag boo leen ci yarul woon luubal kese nga leen nga sa xamal ah bu boobaa moom luubal la ngay xam wal iyaazu billaah kon nag tooñaange yooyu xatta bor bi nga xamante ne nii du lu xaraam sax waaye ça dépend waa ji ban yéene la ci am ba muy contracté dette bi